bacda acuudu billahi min alshaytaani alrajim udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimuu wa inna allaha ala nasrihim la qadiir kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak juróom-ñeent laaya bii nag ñuy gis mooy laaya bi nga xamante ne nii mooy laaya bi njëkk a joxe ndigal ci xare ci lislaam ci alquran comme ni nga xamante ne nii noonu la leere te noonu la ko al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi solowee waaye na ko noonu al imaamu tirmidi ak al imaam annasaayiyu rahmatullahi ala aljamii jële ko ci xadis boo xam ne bu wér la jaar li jaar ci seydina wa mawlaana abdallahi bni abbaasin radiyallahu anhuma mu ne keroog bi nga xamante ne nii ci la yéefér yi muy kuffaaru Quraysh yi daal di génnee yonent bi alayhi salaatu wassalaam Makka mooy ñoom ñoo ko mu génn ba mu génn fa ba daal di fay génn <clears throat> mu ànd ak Abu Bakrin radiyallahu anhu di gàddaay mu ne keroog Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne bi loolu xewee ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam di génn ci la léegi seydna abu bakar dane radiyallahu anhu axraju nabiyahum la yahlikun ne ñii de génn nañu seenub yonent wa alayhi salaam la yahlikunna waat naa ne dinañu alku léegi nag suñu borom wàcce nee na fa anzalallah borom bi wàcce laaya bii ñu jàng léegi ji udina lilladina yuqaataluun ba ni muy jeexe nee na bi laaya bi wàccee seydina abu bakrin ne laqad alimtu annahu sayakunu qitaal ne xamoon naa ne keroog laa xam ne comme moom loolu moom mooy xare dina am kon diggante lislaam ak yéeféru qurayshi yii laa manul woon amoon a jaaske ne xare dina am ba borom bi joxe ndigal lii ak jëf ju bon ju rëy ji ñu def ba génn yonent bi nga xamante ne nii alayhi salaatu wassalaam moom la leen boroom bi daal di génne daal di wàcceel génne gi ko ci seen biir ñoom ñu fexe ba daal di koy génne bunduxataal ko ba mu fay jóge di dem beneenum dëkk ngir man faa jotal li nga xamante ne nii mooy message yu di borom li nga xam ne moom la ko boromam yónnee kon nag suñu borom ne mu ne udina jox nañu ndigal lilladina yuqaataluuna ñi nga xam ne ñoom de dañu leen di xareek ñoom di leen duma di leen du xare sax ndax boobu moom mooy di leen duma parce que mooy bañ nekkee julli ñi bi nga xam ne ci lañu nekk màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima dañ fa nekkoon yéeféer yi ñoo leen doon mbugal di leen teg xeetu mbugal yu tara taratar buñ ñëwee wax ko alayhi salaatu wassalaam mu ne leen muñ leen man kenn daal du may digal sama borom digaluma fayu digaluma joteeg ñoom kon muñ leen ba ni nga xam ne ci la borom bi tabaaraka wa taala di yëkkatee coono yi leen dal loolu moo taxoon léegi nag di nga xamante ne nii nag ci la loolu xew kon nag suñu borom daal di leen jox digal nag ci nii mooy yuqaataluuna gaa yi nga xamante ne nii nii ñooñu la kon loolu la leen doon wax suñu boroom nag ne nag bi nga xam ne nag ci la gàddaay gi xew ci la wàcce laay bii ne ñooñu ndax Makka xare fa doon jafe tamit mooy ñoo xamante ne ñoo yor doole ji te boobu jamonoy néew ju doole dëgg la woon la jullit ñi ne woon loolu mooy bu xare naroon a am foofu la ñu jox leen fa ndigal xare mooy ne yéefér dañ ci doon am occasion daanaka jeexal leen ndax ñoo yoroon li nga xam ne doole jeeg pouvoir bi te ñoo ëppooni mbooloo fuuf ak li nga xamante ne nii mooy ay arme léegi nag borom bi tabaraka wa taala daal di leen jox ndigal bi nga xam ne ci dem Medina nii ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon mu ne jox nañu digal ñi nga xam ne ñu ngi leen di dóor di leen bunduxatal di li xee di leen duma fii nii ci Makka yi ñu leen doon duma bi annahum zulimu ci kaw lan moo tax boroom bi jox leen digal mooy ne ndax ñoom dañ leen a tooñkat ndax defuñ dara yéefér yi lan la ñu def defuñu dara comme ni mu koy waxe ci yeneen saar ne gaa yooyu defuñ illaa an yaqulu rabbuna allah ñoom daal defuñu ludul comme la mu'minu ali firawn ali ñoom radiyallahu anhu waxoon aji ngëm yàlla ja ne woon ca kër Firawna ne taqtuluuna rajulan ndax dangeen di faat góor goo xam ne moom waxul dara lu dul an yaqula rabbi allah lu dul ne moom daal crime bi mu def daan bi tax daal li tax ngeen war koo teg daan daal mooy wax ju ne daal boroom di tabaraka wa taala mooy allahu mooy boroomam kon nag ñii loolu la woon kon nag suñu boroom nag ne bi annahum zulimu ci kaw li nga xam ne dañ leen a tooñ doon leen duma wa inna allaha te bi dëgg-dëgg ala leen bañ mën a noot ñi nga xam ne ñoo leen doon bugal fii ci Quraysh la qadirun ku ko man la ku ko am kàttan la te koy def la de muy leeral nag gaa yooyu nga xam ne ñoom la ñu tooñ mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii uxriju génne nañ leen min diyaarihim ca seen dëkkuwaay ya ca seen kër ya muy sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ki leen jiite mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñoom ñoo ñële nga xamante ne nii ci muhaajiruuna yi dañ leen a génne mooy Quraysh jëluñ leen ne leen génn leen dëkk bi mais dañu leen a teg ay daan teg leen ay daan di leen tegi daan ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy génne loolu moo tax képp koo xamante ne nii na ngaa topp aw nit di leen bunduxataal ba nga xam ne ñu jóge fa ñu nekk nga pousser leen ci say wax wala say jëf tax ba nit ka jóge foofu fële wala ba mu def la muy def te waru ko woon a def mooy loolu yow dañ lay askanale jëf loolu ne yow la yow yaa leen génne même bu dee ne du waa Quraysh yéeféer yi ñoo doon ñëw ni leen aywa ñëw leen génn déedéet dañ leen doon duma baax na sax ba ñenn ñi bi bi ñuy dem ñi bu njëkk ba mooy dañ doon fexe di leen kar ngir bu ñu génn ndax bu ñu génnee uti doole feneen ba am doole wóorul ci ñoom ndax mën nañoo am doole daal di ñëw daal di dalaat seen kaw kon nag suñu boroom ne kon nag malgré loolu ñu doon def ngir ñu bañ a dem ngir ñu leen di gën a mbugal fii waaye suñu borom ne ñoom ñoo leen génne de alladina mooy ñi nga xamante uxriju des leen a génn min diyaarihim ci seen dëkkuwaay wa am amwaalihim bi non bi xayri xaq ci loo xam ne nag teguwul ci dëgg de mooy ne génn wuñ leen expulsé wuñ leen màkka boo gële nga xam ne moom lañ xamoon mooy teguñu ko ci yoon defuñu lu war a tax ñu daal di leen fay génnee waaye mooy gëm yàlla gi ñu gëm kese kon nag loolu la moo tax mu ne bi xayri xaq ci loo xamante ne nii teguwul ci benn dëgg la teguwul de ci génn gañ leen génn génn lii rek la mooy lii kese lañ wax li tax daal ñu war leenu duma lu dul ne daal ñoom mooy lu dul ne daal dañu ne ay yaqulu rabbuna allah mooy lii rek la mu'minu aali firawna waxoon ne kon nag mu ngi nii ñoom daal seen crime daal li tax daal ñu war leen a duma war leen a génn nii mooy dañoo wax ne rabbuna suñu boroom bi nga xam ne moo ñu moom te moom dong lañuy ñuy jaamu te duñu ko bokkaaleeg lenn duñ ko jëndee dara allahu mooy borom bi tabaraka wa mu ne wa lawlaa daf'u llaahi dul woon jañ gi nga xam ne moom la borom bi di aar annaasa nit ñi di waar allahu borom bi ni muy jañe di aare allah laahi borom bi annaasa nit ñi ba'duhum lenn li bi ba'din ci ñeneen ñi mooy borom bi ni muy def may na leen yéen doole yéen jullit ñi léegi ba ngeen mën a bu fayu mooy jàng gi aar seen bopp aar diine ji ngeen nekk lool budul woon borom bi noonu la ma sa doxale ci xeet yi fi masoon a nekk yépp di aar ñi nga xam ne ñooy yéefér yi di leen li nga xam ne jël jullit ñi may leen kattan gu mën a tax li leen boroom bi sant te sant leen ko ñu man koo doxal bu dul woon loolu kon nag mooy la mat wat naa ne man borom bi tabaraka wa taala konoonte kon doon nañu buum doon nañu yàq sawaami'u li nga xamante ne nii mooy ay ay bërëb yoo xamante ne nii mooy église u chrétiens yi wa biyaun ak yi nga xamante ne nii mooy seen monastère yi nga xam ne mooy seen bërëb ya ñuy nekk ca àll ba di fa jaamu seen borom nee nañ wa salawaatun waaye ay ay ay li doon nañ fa yàq tamit li nga xamante ne nii wa salawaatun mooy ta mooy li nga xamante ni nii mooy mooy fii i kii kii wu yahuud yi mooy yi nga xamante ne mooy mooy fi ñuy jaamoo nee nañ seen borom muy muy muy euh, fàtte naa tur bi sax fi nga xam ne mooy mooy mooy yahuud fi ñuy nekk synagogue yi wala mu ngi noonu le wa masaajidu waaye ay jàkka yoo xamante ne pour jullit ñi yudkaru foo xam ne des na fa tudd fiihaa ca biir ismullahi turu borom bi kasiiran ci lu bari di ko fa jaamu di ko fa tudd di ko fa julli lak lool wala yansuranna allahu man te dëgg-dëgg borom di da dina dimbali man képp koo xam ne yansuru képp ku dimbali diineem ji nangu cee ne malgré li muy nekk mi muy naqari bu nettee bu neexee yëpp yaa ngi ci di def lépp ngir sa borom nala leer ne kooku de boroom bi mooy koy dimbali inna dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala la qawiyyun mooy aji am kattan de mooy aji kattan gi azizun mooy ki noot ci nguuram te mooy am mooy borom sañ-sañ gi de lii nag laaya bii kon mooy fi nga xamante ne moom lay wax ne bu budul woon borom bi la walaw laa daf'ullahi naasa ba'duhum bi ba'd budul woon borom bi jañ gi muy jañ nit ñi lenn li ci lenn li loolu dina ko def ak jullit ñi ñu bari waaye léeg-léeg ci biir yéeféer yi ci seen biir lay def ñoo xam ne mooy ne ñoom ci boppam ñoo dul d'accord li nga xam ne moom la fi seen mbokk yéeféer yi bëgg a def xañ ñi nga xam ne ay gëm yàlla lañ li ñu war a doxe nga gis ñoo xam ne ay yéeféer lañ ni ñoom mais ne leen li ngeen nar a nag mooy loi ngeen fi nar a jaarale ngir bañ rek ñiy doxal seen diine loolu ñun d'accorduñu ci waaye it nga gis réew yoo xam ne boo ñëwee ci côté réew puissance yoo xam ne dañuy nekk puissance mondiale ëpp fi doole waaye nga gis borom bi def contrebalancer seen seen di seen xar seen am ko kàttan góogale mooy def beneen ñoo xam ne dañuy am doole ci seen wet même bu dee ñoom ñëpp ay yéeféer lañ waaye lu kenn ki bëgg a def ci yoo xam ne moom ci nootaange kese lay tegu njaay nit ñi doole kese nga gis keneen gi man a résister ne non yenn yi du fi mën a am te loolooy tax yenn yu bari yu ñenn kàccoor yu mag yi bëgg ci kaw suuf rawatina bëggal ko ñi nga xamante ne naral ko ñi nga xam ne ñooy jaamu borom bi tabaaraka wa taala duñu ko man loolu nag mooy mooy farataal gi mu farataal jihaad nii nga xam ne jullit ñi man ci lan di défendre seen diine di défendre seen bopp ak seen dëkkuwaay yi ci ñi nga xamante ne nii ñooy ku faar yi léegi nag la huddimat sawaami'u boo bële boroom xam-xam ne kononte kon mooy bu dul woon loolu dem nañu boo doon nañu boom sawaami' yi nga xam ne mooy mooy mooy église yi mooy fi chrétiens yi di dem nan dañuy jaamu seen boroom waaye wa bi'un yooyu ak seen monastères yi lii am lii mooy jamono Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam mooy ne mooy loolu borom bi da doon jañe nit ñi loolu le loolu moo taxoon manuñu ko woon léegi mu ne ñu ne jamono jooju la am ñu ne wasalawaatun mooy jamonoy Seydina Isa fa nga xam noo Muusa alayhi salaam fa yahuud ya doon nekk ca seen monastère seen seen seen seen synagogue yi yooyu lay wax wa masaajidu ak bi yonent bi alayhi salaam ñu yooyu loolu muy jàkka yi loolu am na ci boroom xam-xam yi ñu ne loolu mooy li gën lu gën a euh, ci wax yi ndax yuzkaru fiiha ismullahi eh, ismullahi kathira tudd gañ fay tudd turu borom bi lu bari lool moom mooy ne ci synagogue yeek église yi yooyu moom lañu fay tudd taxul ñuy wax ndax dañ fay bokkaale boroom di naan au nom du per naan baay jeeg doom jeeg yooyu loolu moom taxul ñuy wax loolu am ni boroom xam-xam ne loolee lay wax waaye bu dul loolu tamit ba léegi nii mooy ne ci lislaam xare sax bu ma soon am yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ngeen moytu monastères yi mooy église yeeg yooyu bu leen jigéen bu leen rey màgget bu xale waaye bu dem foo xam ne ñuy jaamu yàlla ci église nga faat leen wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in